ñi ngay fal dañoo war a nekk ñoo xam ne xam-xam da leen a mooy mooy dañoo dañoo kale quoi ci seen domaine ak seen diina da leen a war a ñor rawatina bu dee réewum jullit la waaw loolu laa la doon wax naan ñun ñoo jàpp rek parce que amuñu ay modèle yu mel noonu waaw dañoo tàmm dénk suñu réew yi ñoo xamante ne nii xamuñu dara ci diine bu campagne bi waa ji jege lañuy dem gëstu ji tuuti man yenn kàddu alquran wala arab yoo xam ne moom la ñuy wax wala hadith. wala quelque de yoo xam ne moom la ñuy fexe mokkal ngir góondee ci fuul ya ñuy wax ko defee ñu nag i sooy day jàng de ñi ëpp ci suñu politiciens yi façon yooyu noonu lañ mel moo tax lu ci bari buñ ñëwee sax malgré entraînement bu metti biñ ci def buñ ñëwee ba ci fuul bi di ko wax dañ ciy juum damm ngandi damm yax yoo xamante ne nii de toute façon ça montre leur milliard bi te tamit mooy que ni ñii vraiment ñi dañuy saboter mais nag gars yi loolu da leen di attirer ah sa waay ñii yow diine lay wax waaw alors que dara fu mu waxee waxi diine waaw moom laa war ne député daa war a man nga nekk ministre ba pare ëpp xam-xam ci dëkk bi waaw ci réew mi wala nga nekk président ëpp xam-xam ci réew mi wax naa la fi keroog euh, al al al al al xalifatu rashid Haarun rashid waaw rahimahullahu taala xalifa abbasid boobu bi mu fi nee imaamu Malik bokk ci ñi nga xam ne nettali yi naan li tax imaamu Malik bind Muwatta rahimahullahu taala dana ko maag yow ñoo fi ko xam-xam waaw man nag taluma nekk fi di bind parce réew mi nga mooy xalifa gi ma doon xilaafa jullit ñi ma yor yow nag imaamu Malik bindalal nit ñi loo xamante ne nii boo ci paree moom laay wax fépp ñu koy jàngale moom la ñuy doxe imaamu Malik ne ko déedéet waaw ba lañ doxal gis nga ñooñu ce n'est pas des têtes tegoon ci mu ñuy jiite nit ñi ah. voilà Seydina Muawiya ut ku mel ni saxaabu man Seydina al-Mughira teg ko fee ba bu soxlaa lenn ci xam-xamu Yonent bi alayhi salaam te sax Seydina Muawiya euh, euh, euh, lim lim doon laaj nekkul ne totalement xamu ci dara ah voilà mais loolu am jàngale la te tamit da ngay gis ak humilité la mooy wàcce sa bopp vraiment nekk xalifa di bind loo xam ne du loo nëbb ah ab lettre bu ñëpp xam nga bind ko boo xam ne leer na bu demee secrétaire na ko gis te dina si ma xalifa bi moo koy laaj est ce que man na na ko bindal loo xam ne moo ko dégg xam-xam bu mu dégg ci yonent bi alayhi <laughs> waaw bi mu ko waxee loo fa kataba ilayhi al-Mughira waaw le gouverneur it bu daal ne compétent wul xamul dara premièrement waaja euh, Seydina Muawiya di ko bind di ko laaj lool waaye it buñ la laajee yu mel noonu da war a gaaw ngir mën a tasaare xam-xamu yonent bi alayhi salaam ñu xam ci ne xam-xamu yonent bi alayhi salaam day jaar tamit ci mukaataba ci bindante par des lettres par des missives waaw loolu dafa bokk ci euh, euh, anwaa'u tahammulil hadith li nga xam ne noonu lañuy ñuy yenoo di rapporter li nga xam ne mooy hadith yonent bi alayhi salaam mooy day jaar tamit ci li nga xamante ne nii mooy lan mooy bil kitaaba al mukaataba di bindante waaw moo tax kataba ilayya bind na tamu mu nga xam ne kii wa ko bind kenn falsifié wu ko ti moom lu jóge loolu wér na bokk na ci façon yi nga xamante ne nii ci la ñuy toxale xam-xamu yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi ah fa kataba ilayhi al mughira sayyidina al daal di koy tontu ci loolu bind ko bu nee fa kataba nag du Seydina al-Mughira moo yoroon bind bu ay ci di di bind déedéet moom mii la ko wax waraat la ko wax ci bindal inni mu ne man de sami'tuhu dégg naa ko moom yonent bi alayhi salaam mi nga balaaj xam-xamam yaqulu mu naan inda insirafihi min as-salaa bu ma soona wëlbate ko ci julleem ba pare ci julli da doon wax bokk na ci la ma dégg mu koy wax man al-Mughira maa ko dégg benn intermédiaire laa ci amul comme que lu yonent bi alayhi salaam yi dégg ko nga laaj dégg naa bu jullee ba wëlbate ko naan laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir thalatha marrat waaw mu ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam gis nga taxrib bi ni mu amee solo ni mu lay génne loo xamante ne boo yemoon ci xadis bi ñu andi fii nii rek doo ko am xoolal <laughs> gis nga li waral xadis bi dekete yoo Seydina Muawiya moo tax xam-xam boobu Seydina Mughira leeral ba jàngale ko ba ñu koy jàng nii kan mooy cosaan nii mooy Seydina Muawiya waaw radiyallahu anhu te waxoon naa la te taxu ñoo jóg moom am na lum ci xamaa ah. <laughs> waaw li ko kii bind nii am na mu ci xam ndax moom nettali na yu mel no loo xam ne moo ko jëlee directement ci Yonent bi sallallahu alayhi mi moo waral njàngaleem Yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii tas Allah radiyallahu an sahabati rasulillah alayhi Seynal Mughira ne ko man di dégg naa yeneen saa salaam bu wëlbatiku woon ci julleem mu naan laa ilaaha illallah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kurul yàlla wax wahdahu moom dong nag laa sharika lahu point d'associé amul luñ koy bokkaale lahul mulku moom dong la ñeel nguur nag wala wala hamdu te moom dong la ñeel nag mbooleem cant yi ak cant wa huwa te moom borom boobu ala kulli shay'in qadir lépp la man amul dara lu ko mu ne muy wax lii di ko répété ñetti yoon. laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir mooy salaasa mara qaala ay nag seen al-Mughira tegal ko ci nag suñu xadis bi wa qaala mu ne wa kaana te yonent bi alayhi salaatu wa salaam min ma digal de bokk ci lettre nee na bokk na nee na bokk nekkoon na yanha doon tere an qiila wa qaala waaw naanoona adiya ah, qiila nee nañu wa qaala waaw mooy wax joo xam ne amul njariñ rek waaw fudulul kalaami qiila nee nañu wa qaala diw nee naa yooyu yëpp amul njariñ wa kasrati suwaal ak bari laaj yoo xam ne amalu la benn njariñ ngay insister ka laaj loo xam ne ay lor lay indi wa idaatil maal ak yàq alal pasar pasaree alal wa man'in wa di xañe loo xamante nit ñi borom bi teg ko sa loxo nga foog ne yow dana ne fii mooy terminus bi sa loxo déedéet alors que dalaa wax ngir nga koy jottali wëhët waaye di joxe loo xamante ne nii wala di laaj loo xamante ne jox leen ma loo xamante ne yow amoo ci benn àq waroo ko yor wa uquqil wa ummahat ak di ñaawe day dog seen ndey yi wawat bil banaat mooy di suul seen doom yu jigéen yi voilà kon nag mu ngi nii <laughs> kon gis nga xaris bi nii la jóge kon nii ñun ñu ngi ci imaamu Abul Husayn Muslim ibn al moom nan la ko ndee al imaamu Muslim rahmatullahi moom andi na ko ci xadis cinq cent quatre-vingt-treize kitaabul aqdiya baabun bu shurah yi def annahyu an kasrati almasail min gayri xaaja mu ne wa haddathana ishaq ibn ibrahim alhanzali mu ne ki ñu nettali mooy ishaq ibn ibrahim alhanzali di ishaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim mooy ibn rahawiya moom moo siiwe ci lool ah, ibn rahawiya wala ibn rahawiya voilà boo ci wax baax na al-Hanzali Abu Yaqub an-Naysaburi al-Marwazi an-Naysaburi moo doon xaritu imaamu Ahmad rahmatullah alayhi qala akhbarana am nga moom mii am na ci benn nettali bu ne imaamul Bukhari moom mii moo tax mu bind ko mu bind Sahih imaamul Bukhari seen sëriñ la waaw mu ne moom sëriñ Daawudu Zahiri bi sëriñam kii yit sëriñam la woon Ishaq ibn Ibrahim moo la Daawud ci salafi la bokk ah. faut pas faut pas déconner <laughs> imam Daawud az-Zahiri mi ngay dégg sëriñu Zahiri yi taalibe Ishaq ibn Rahowi nii la te Ishaq ibn Rahowi sëriñu imaamul Bukhari moom imam Muslim la waaw d'ailleurs imaamul Bukhari rahimahullah am na nettali bu ne li tax mu bind ko dañoo mas a toog ci jataayu sëriñ bii di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim al-Hanzali ñu xama ko ci imam Ishaq Rahowiya mu mu mu ne mu amoon benn suba benn mbébét bu ñu amoon de kenn koo xam ne dinañu man a dajaleel xadiis yoo xam ne xadiis yu wér kese la yonent bi alayhi salaam mu dajale ko fenn moo mooy bin téere boobu ne loolu kese waaw parce que jamono yeneen bool doyoon ay ay masaan yi di dajale yooyu da ngay dajale rek masaan yi di pour dajal la woon ak façon yeneen yi amoon mais koo xam ne saxiix boo xam ne loolu kese lay objectif imaamul Buxaari nee na bi ma déggee sama sëriñ bi wax loolu muy Isaaq mi ma jàpp loolu nag waaw ne loolu insha allah dinaa ko taxawee am ci yéene goo xam ne ngir def ko ni ko borom bi di ko yombalal dëppaale ko moom mooy ki ko taxaw kon ishaq ibn ibrahim sëriñu imam muslim la woon wax en même temps mu ne wa haddathana ishaq ibn ibrahim al-hanzali qaala akhbarana rahimahullah mu ne xabaare nañu jarir muy jarir ibn abd al-hamid ibn jarir ibn qurt ibn hilal ibn abi qais ibn wahb ibn abd ghanm ibn abdillah ibn bakr ibn sa'd ibn dabba Ah, Abu Abdillah ad-Dabbi al-Kufi al-Qadi juge la woon rahimahullah an Mansour moo ko jëlee ci Mansour ibn al-Mu'tamir gis nañ ko sànq ibn Abdillah ibn Rabi'a al-Kufi rahimahullah as-Sulami an Shu'ba moo ko ah, non non an Sha'bi ah, an Sha'bi moo ko jëlee ci Sha'bi gisoon nañ ko Amir ibn Sharahil gis nañ ko sànq ci riwaa Imaamul Bukhari Abu Amr al-Kufi al-Hamadani an Warradin moo ko jëlee ci maw warraad mawla al-Mughira ibn Shu'ba al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu moo ne woon jaati jéem ñoom Abu Sa'id warraad ma eh, an al-Mughira ibn Shu'ba moo ko jëlee al-Mughira ibn Shu'ba ibn Abi Amir al-Thaqafi Abu Isa thumma al-Kufi al-Basri thumma al-Kufi tamit rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muy jëlee ci ndawul yàlla sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna allaha azza wa jalla harrama alaykum uquuqal ummahaat wa wa'dal banaat wa man'an wahaat wa kariha lakum thalaasan qiila wa qaala wa kathrata su'aal wa idaacatal maal waaw kon nag mu ngi noonee nii la ko al imaamu muslim daal di indee kon mu des nag ana yan jàngat lañ wane tiiree ci hadis bi inshaa allahu taala kon mbokk li nga xam ne moom la ñuy jànge ci xadiis bi tey bi nga xam ne moom la am ak suñu bunt bi mooy riwaaya bi nga xam ne moo nekk saxi imaamu Buxaari rahimahullahu taala ak imaamu Muslim mu tàmbalee ne inna allah azza wa jalla harrama al ummahaat waaw mu ne borom bi tabaaraka wa taala xaraamal na leen ngeen di ñaawe jëmi ci seen yee ndey waaw loolu nag comme li ak imaamu Nawawi an-Nawawi rahimahullahu taala wax ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne moom xadiis yi waqad tazaaharat al-ahaadiisu as-sahihatu ala abdihi min al-kabaa'ir wa kadhaalika surtout bi ah mooy amma uquuqul ummahaat fa xaram wa huwa min al bi ijmaa' al ulama kanta di ñaawe di dog say waajur ah loolu moom say ndey say ndey dafa xaram bokk ci kabira yu mag yi leer na xadiis yu bari yu wér yi ko boole ci yi nga xam ne mooy bakkaar yu mag yi waaw mu ne wa kadhalika uququl abaa'i min al fii nag bu tuddee ndey yi tekkiwul nga ne ah kon mafhumul muxaalafa bi mooy la may dégg lu wuteeg li mu wax ndax ñaawe jëme ci say ndey seen ndey yi kon bu boobaa man nga ne ah, kon de moom sama baay moom garaawul mu ne déedéet wa kadhalika da ko noonu ñaawe jëme ci bàyyi min al kaba'ir tamit ci bakkaar yu mag ñi la bokk mu wa innama iqtasara huna ala al ummahat li anna hurmatuhunna min hurmati al aba waaw ndax fii nag hadis bi yoneen saa sam dafa wax képp rek yem ci tudd ne borom bi xaraamal na leen ngeen di ñaawe ci seen ndey yi mu ne dafa yem ci ñoom ngir rek wane ne seen xorma ñoom gi ñu am envers doom ji gi leen ñu amal gi leen doom ji yoreel moo gën a feddale ku ko bàyyi te loolu lu ko mooy hadis bi ñu fi gisoon yonent bi alayhi salaatu salaam man abar mu ne ko umma mu ne ko summa man mu ne ko umma summa man na umma ngir ci ñeenteel bi mu door a waaw kan laay gën a rafetal jëme ci moom mu ne ko sa yaay mu ne ko ginnaaw gi kan mu ne ko sa yaay mu ne ko ginnaaw gi kan mu ne ko sa yaay mu ne ko ginnaaw kan te ñeenteel mu ne sa baay loolu la di wane ni moo gën a feddale ko képp waaye ñaawe jëme ci sa baay tamit minal kabaa'ir kon nag ba pare mu ne wali am na benn xikmaango mooy wane ni bu nday yi ñoo gën a feddale ko waaye am na beneen moom al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne wali anna akthar al-uquq lil ummahat mu ne tali ëpp ci doom yi li ñuy ñaawe ci waaj ñaari waajur yi kiñ ci gine moom moom moom lañ ci gën a yàq gine gaaw di fell ay aqam gin di ñaawi jëme ci moom mooy nday yi moo tax yonent mi alei saa salam njëkk leen tudd tudd leen fii te tuddul bàyyi waaw ba bare di xemmem loo Euh, euh, seen doom yi ci seen ndey yi ñu gën rafetal taara jëme ci ñoom kon lëkkaale bi bunt bi kon loolu mooy loo xam ne yonent bi alayhi salaam ci boppam daf koo xaraamal gi saase waaw boroom bee ko xaraamal inna allaha ta'ala xarama alaykum uquuq al ñu ci buntu xaraamal al uquuq wa kon nag bu ñu xamee lool kon lëkkaale bi leer na te côté boobu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna mu ne bokk na ci reen yim xaraamal bokk na liñ ci jàng mooy bala ñu àgg mooy di jàngale par joxe ay loo xam ne day neex a takk gis nga neen tibare sar sam moo tax am na ci yenn riwaay dana da leen a tere ñett da leen a xaraamal ñett waaw xarama thalathan wa kariha thalathan yeneen tibare sar sam ne xaraamal na moo la borom bi xaraamal na ñetti mbir sit ci ñetti mbir bu ko defee loolu dafa bokk ci façon ñuy takke moo tax ñuy sàkku xam-xam foog mu am technique yu muy yu muy jànge ak yu muy takke waaw bu gisee waa ji comme am na borom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhi ñoom noonu lañ mel mooy bu ñuy wax xam-xam dañuy wax rek muy dem yow nag taalibe bu dee man nga koo jël organiser ko waaw ne par exemple hadith sàngam gisoon nañ ci quinze masala loolu le fait nga xam ne quinze masala la loolu loolu nga takk ko ne xadiis buñ la nee innamal a'malu binniyat ma ne man keroog bi ma ko sama sëriñ di jàngal quarante masala la woon nga takk loolu léegi loolu day tax day gën yombal en plus da lay yombal ak takk waaw yore yore tray saa am ne borom bi xaraamal leen ñett sibal leen ñett kon buñ ñëwaatee xarama aleykum uquuq al ummahaat wa man an wahaat beneen bu ma xaraamal ci ñett yi mooy wa man an nekk di xañ nit ñi loo xamante ne nii seen xaq la loo waaw loo xam ne xaqu nit ñi la nga xañ leen ko wal iyaadu billah waaw parce que lan yaa di def fot yaa di xaw ma loo doon nga tere leen yoo xamante ne nii seeni xaq la nga xam ne yaa ko war a dundal moo tax yeneen tubaab yi saab saab ne woon bokk na eh, ci li nga xamante ne nii kafaa bil mar'i isman an yudayya man yaqut waaw mu ne kafaa doy na lil i bil mar'i isman gis nga nit ki cam doy na ko bàkkaar boo xam ne dara du ci wàññeeku bu mat mat sëkk sëkk sëkk lay doon an eh, muy muy muy muy doya dal xàqu ka nga xam ne moom la war a dundal waaw mooy bañ koo def te kat mën na koo def waaw moo la yonent bi saa saa boole ci nga xam ne nee na borom bi daf koo xaraama loolu dafa xaraam waaw waajur wi dundal ay doomam mu koy man kooku dafa xaraam ci moom mu leen koy bañ a defal wala soxnaam ak yooyu waaw dafa xaraam manaan ngay xa xañ nit ñi loo xamante ne yow yaa leen ko warlu waaye bu dee président nga yow itam da nga dafa xaraam ci yow waa réew mi di afamewu ci loo xamante ne nii sax cuune la ak sa ñàkk def effort waaw bu dee loo xam ne conjoncture la waaw bu xew économique boo xam ne daa reseloo fépp loolu moom daa xaraam ci président bu mel noonu waaw boo manul jarul ngay laaj réew mi quoi waaw conjoncture économique fépp loo xamante ne c'était pas prévisible lu xew ndax day xew borom bay dogal lu ko neex loo xam ne moom yow ci sa bopp manoo ci dara mais gis nañ ne touché na te tamit yaa ngi fexe def loo xam ne wax dëgg yàlla njaboot rang ya gi la borom bi teg sa loxo kat te dina la ko laaj ndax kullukum raa yaa ngi ci di ñu xam ne yaa ngi jéem la Seydina Al-Khattab doon Ibn Al-Khattab doon def Seydina Umar radiyallahu anhu jamonul majaaga jamonoy bekkoor nga ba mu mais daf daf moom ci boppam lan la def dafa aaye boppam yenn yi nga xamante ne mënoon na ci am accès fekk dafa xaraamaloon ci boppam aaye boppam lekkati yàpp fekk affaire bi rétabliraatul waaw da koy gis Seydina Omar da ko doon gis yërëm ko radiyallahu anhu tellement li nga xam ne moo dal julli ñi yi ñàkk ak xiif ak yooyu mu ko affecté waaw lu xam ne kii moom kii ta ta ta ta ba muy neex gis nga liñ doon doxale bu mag bu mag méttee daa war a métti ci ñëpp mais peuple bi kese yi ñooy ñoo ñoo ñoo ñoom ñoom ñooy dee di soxlu waa nguur gi nag nekk ci seen fas di di waxante ay milliards di ko jiñante ak di def ay réception yoo xam ne benn njariñ amu ko ak ay tukki yoo xamante ne di jëli ay ay ay la ay ay ay ay ay ay ay prix ay ay ay ay ay ay ay ay prix yoo xam ne ay docteur honoris causa yoo xam ne amul benn njariñ wal iyaazu billah jël am yoo réew mi di ko wëri di dox sa yoo xamante ne du dara ci sa bopp la dellu ngay gëmloo nit ñi naan c'est euh, l'honneur du Sénégal ba l'honneur du Sénégal wal iyaazu duy wala duy nàngam ak sàngam loolu ay caaxaan la loolu dafa xaraam waaw ñi nga war a dundal nekk ci jamono yoo xam ne jamono yu metti la yu metti nga war leen ko assurer boo ko marul conjoncture am loolu mais il faut sa comportement ànd ci tamit mais pas nga nekk di permettre sa bopp def yoo xam ne c'est extravagant waaw wal iyaazu billah c'est tellement grave waaw wa man'an di xañ nit ñi li nga xamante ne mooy seen droit yi waaw boo fi nee tamit ah man de benn agence laa nekk bu nguur gi moom waaye yéen ñu jox leen ay instruction képp ko yoru carte suñu parti bu leen ko ñamal bu mu ñam dara waaw bu mu am droit ci aide sociale yi bu mu ci am bu mu am droit ci couverture médicale yi loolu amoo ci droit parce que affaire bi ba ngeen koy signé wala décret bu ko joxe wala parlement bi c'était pour tous les sénégalais c'était pas pour les ñi nga xam ne ñooy les soppistes bu dee waa soppee nekk ci réew mi wala waa APR bu dee waa APR bi nekk walla waa réew mi wala waa ñeneen ñooñu taxul woon c'était pour tous les sénégalais yow nag nga ñëw noo def ngeen ne léegi moom ku yorul carte bi wala ku mu ñuy de toute façon du ñam ci yëf yi foo ko teg amoo ci droit kooku mooy wa man an wa kooku wa man an mooy xañ gi ngay xañ nit li nga xamante ne mooy xaq boo xamante ne nii moom la am te nga waral nga waralool ko ko loolu suñu waroon da koo xaraamal ndax yaa ngi ci bàkkaar bu réeréeré waaw wal iyaadu billah waaye mu ne wahaat duñu guddoon nag parte yi gën gudd mais bon wahaat nañu yem noonu waaw mooy aat waaw moo am na al imaamul xalil mu ne aslu haat mooy aat waaw fa qullibati alifu haa alif bi ñu far wëlbati ko def ko haa ñu naan haat waaw waaw mooy lan man uma umira bi ifa bi ifaihi wa talabi ma la yastahiqu mooy man a mooy mooy mooy mooy man an bële mooy di xañe li nga xam ne dañ laa digle nga joxe ko nga koy nga koy gardeel sa bopp waaw wala nga garder ko même boo ko utilisé wul mais xañ ko ko moom looy mooy man an waaye waxaat mooy la talabu ma la yastahiqu mooy di sàkk loo xam ne amoo droit di ko di ko di ko sàkku di ko ut amoo ci droit waaw amoo ci droit amoo ci droit voilà loolu amoo ci droit kon nag mu ngi mooy mooy euh, yàgg naa leen ko wax yàgg na que ne suñu façon réew yi imaginer li nga xam ne moom la euh, Coluche daal di def <laughs> ah xamoo Coluche <laughs> mooy Coluche Coluche mi <laughs> nga xam ne moo def France risque du cœur ca année quatre-vingt waaw loolu mu def noonu nga xam ne ñuy dimbali way ñàkk ñi. magasin yeeg comme ay Auchan wa ki Carrefour yooyu bu gars yi di fa dem di def campagne de collecte di demande nit ñi ku dugg di def course di nduggi boo mënee jëndaale même bu dee boyota boyota pat la paquet pat la sax jox leen baax na wala euh, euh, euh, ay petit pois wala dara wala butéelu diwlin ñuy dajale fépp mobiliser fépp ñu dajale loolu yóbbu ko ci banque alimentaire yi nga xam ne ngir dimbali way ñàkk waaw loolu wax naa la ne yàlla xam na ne te loolu man dama koo dund yu mel noonu boo tax may wax man ñemee wax loolu Sénégal boo fa defee yu mel noonu gis nga bu ngeen nooyee bopp ñi nga xam ne ñoo ko soxlawul mooy am nañ lu ñu dunde ñoo fa naan dégg la ñu dunde ñëw di ko xëccoog way ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñi loolu nag dafa xaraam borom bi dafa xaraamal mooy di demander loo xam ne yow amoo ci ak parce que buñ nee lii par exemple way ñàkk ñi la te yow dooy ñàkk nga ñëw moo xam da ngaa falsifié xam gars yi dañ ne ay papier ngay wane ngi wane ne waa yow moom eh, voilà sa salaire lii la wala yow chômeur nga nga dem falsifié ñu defar la loolu alors que am na loo xamante ne comme que ci informel bi nga nekk mais di gagné loo xam ne salarié yi sax amuñu ko mais kenn gisula ci ci ci këyit yi ci radaru fiscal yu yu yu yu réew mi parce que yow yaa ngi ci eh, eh, ci ci ci ci kii bi informel bi di am lu bari nga jàppe sa bopp ñëw présenté wu ne yow da ngaa ñàkk quoi ñu jël yooyu di la jox waaw ñu jël yooyu ñu jël yooyu di la jox ñu jël yooyu di la jox waaw walla iyaazu billaah léegi nag nga yóbbu caaku ceeb yi sa kër diwlin bi nga xam ne moom la ñuy toucher nit ñi te yow amoo ca xaq nga jël dugal sa kër yaakaar ne yow yaa ngi gañ waaw fattal na la quelques jours yi nga xam ne doo ko joxee dépense ci ngay kal loolu lan la lay jariñ nga def loo xam ne lu xaraam la ndax yaa ngi lekk loo xam ne bañ na ko joxee am na koo xam ne yelloo woon na ko moom lañ ko waroon a jox amu yow nga daal di ciy tëdd wa man an waaw di demander moo waa ji falsifier ay papier ngir am ci allocation sociale yi nga xam ne moom la ñuy joxe français pareil loolu la ci génne loo xam ne mooy yow leer na la amoo ci droit mais nga falsifier ay papier ngir man di toucher lenn loo xamante ne nii di ci bénéficier wu à à xoola logements sociaux yi mooy am na c'est par des kii de revenu yow yow am nga loo xamante ni ci yoon waroon nekk logement social man nga dëkk feneen te yow loolu jafe wala de ndax am nga ko sa poche attan na mais comme que euh, euh, euh, la quête de la facilité ak tamit lu neex ak tamit xaalis bañ koy ronkat di ko ci dajale tax quand ndax nga ne fa riigu toog di bañ a déclarer yow la nga am parce que jamono da nekkee foofu am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci tuus bi ay cinq ans ñii ay sept ans lañ déposé ngir am logement ba léegi ñu koo am sa façon yi mel ni yow bokk na ci ñi nga xam ne ñoo tax logement yi ñooñu ñu ci jot te seen àq la woon te yow am nga loo amee feneen ñii amuñu lu ñu amee feneen fii rek lañ mën a am te yow dañ ne na boo amee yenn seuil de revenu amatoo ci droit mais nag falsifier nga affaire yi truande nga daal di fiy def ngir rek lu poñet mu ndaw moom nga ciy am kooku yabi'u diinahu bi 'aradin min ad-dunya waaw comme la yeneen ci bari saa ca beneen hadis ba kooku mu ngi jaay diineem ngir lan poñeetu àddina mi ngay am tuuti li ngay dajale te léegi nga diyee waaw léegi nga diyee boo mooy li ngay dajale noonu dajale woo ko lu dul ñi nga xam ne ñoo lay doon wal iyaadu billah wal iyaadu billah kon nag wa man'in wa haat bokk na ci borom bi xaraamal di xañe loo war a jox nit ñi nga xañ leen ko muy seen yelleef waaye it di laaj loo xam ne amoo ci benn àq di ko laaj waaw tous les yi nga xam ne leer na leen mënuñoo jiite ab ab salon naan fan leen ba ma jiite réew kooku ci la. yow bu dee ci sa affaire personnel la la yonent saa salaam ne loolu la yàlla xaraamal lan ngay xalaat mooy ñi am réew ñi war a jiitam réew yow wóor wóoroo kenn wóoroo la ci as mbëy ab nen rek ko la ko jox nga ne ko tuŋaay nga ñëw di laaj aw nag walla yaa billah amoo ci droit